bismillaahi rahmaani rahiim ñoo ci nettali juróom fukk bi ak ñeent am na ku sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaraloo masa wax duyel ma satalay mu jël satalay waaye defukaayu ndox gu mu àgg fekk mu jeex satala gu ne wala satala gu ci ne mu duy ca suuf ba mu fees mu teg ko fu ko sëriñ bi war a fekk waaye gu ci ne ba ko sëriñ bi dëngalee ndox la ca fekk taalibe bu ci ne ak tolluwaayam ba muy jëfe ku ci ne ak ni mu jàppe sëriñ bi waaye li man li ma gis mooy bu la sëriñ bi digalee dara nga jéem a sonn ba loola am boo ko mënul nga wax ko bu wér ci kaw ay teggin ni ko nangam daa jafe wala bariwul lu muy am wala leneen dégg nga maam Cerno bi mu ko laajee ndax daay wurus am na la mu ko tontu dégg nga sëriñ masamba ba mu ko waxee yéen ma saxaar la mu ko tontu su ko defee boo ko leeralee la mën a am faawu dana la dool leneen loo waroon a xam wala alam ñu ngi ci nettali juróom fukk bi ak juróom Sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaar lawo mas na dox ba yegg ci péncum buur bu ñuy wax berkedd mu gis fa kenn ci ñi ñuy tudde ay dak ñi koy topp mel ni ay bi sëriñ bi ni ko boo demee nga nuyul ma berkedd kooko dem wax ko buur ba mu ni ko boo demee laaj ko nu mu tudd sëriñ bi ni ko Moodu Mbàkke moo koy nuyu booba ci noonu la gënoon a siiwe mu ànd ak moom ñëw ci sëriñ bi ni ko dama bëggoon nga yegsi ci kër gi ngir yàlla sëriñ bi may ko ko mu ni ko dama bëggoon nga dimbale ma dugg ci sama néeg bi sëriñ bi may ko ko mu ni ko dama bëggoon nga yenn ngir yàlla sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo may ko ko mu daal di defarlu ab añ bu baax ba mu noppee soxnaam yóbbu ko ci néeg bi sëriñ bi nekk yóbbaale ndox ak lépp waaye taxul sëriñ bi fa mu toog di bind mu jug fa ba mu defee ab diir buur ba yabal si soxna si ni ko demal xool ba xam noppi na ba mu ñëwee fekk sëriñ bi ubbiwul bool ba sax mu génn wax ko ko ba ci yoonu ñetteel wa mu ni ko nan dem bu mu ni sëriñ bi bu fekkee ñam yi dadul saw ñam nga wax ñu wutal la ñam wu dëppoog sa bëgg waaye yenn ci sama kër gi ba ngoon te añoo diis na ma lool sëriñ bi ni ko li tee ma jëfandiku ci kër gi la nekk nekkul ci ñam mu ni ko su ma ko xamee ak lu mu mën a doon dana fi jóg sëriñ bi ni ko sa kër gi daa am ñu fi nekk ñu ñuy tudde ay jaam ak i dak yoo xam ne ñu nga bàyyi ko woon ci xareb Sàmba Saajo te ñooñu yoon jàpp leen buur ba wax ka ko daan yéeneel ni ko tàmbulee ko ci kër gi ba fa dëkk bi yam képp ku ñu fi daan woowe woowu tur goreel nañu ko moo xam ci moo xam ku bàyyi ko woon ci sàmba Saajo wala keneen ñu bëri yónniwuñu fa keroog mu daal di jébbal Sëriñ Tuubaa xaadalahu law maxtaar loxo ñetti doomam daal di a jébbalu sëriñ bi sëriñ bi ni ko bu dee yow dama cee amagul ndigalul sama borom subhaanahu wa taala waaye sa doom yii moom am naa ko ci sëriñ bi daal di dellu waaye taxul mu bàyyi saa su defaroo ba jekk fekk sëriñ bi ni ko jox naa la sama bopp sëriñ bi ni ko dama cee amul amagul ndigalul sunu boroom sama boroom subhaanahu wa taala ba ca yoon wa mu ñëwati ni sëriñ bi jox naa la sama bopp sëriñ bi ni ko dama cee amagul ndigalul sama boroom ba mu génnee bay dem sëriñ bi woolu ko mu ñëw sëriñ bi ni ko xaaral ma laaj ko sama boroom wacc ko fa dugg ca biir ab biir mu génn ni ko sama boroom nee na nangul nañu la sama boroom nee na bu ëllëgee yowmal xiyaam maa fay doon sa ndey doon fa sa baay doon fa sa nijaay ñaari doomam yooyu kenn ki sëriñ Abdullahi Jóob leew na la tudd sëriñ Mouhamadou Moustapha la ko sëriñ Tuubaa xaadalaw law maxtaar loxo boole loon ka ca des maam Ceerno la ko boole loon mel na ni nguurug àjjana moo gën a sax nguurug àdduna ndax buur bii waxuma ko waaye ay doomam sax fi mu ne kenn gisatu leen kon war nañu war nañuy bàyyi xel ni àdduna guddul fi mu ne nii mu def bu ko defutoon fi mu ne ma nga faneen ci ay nattu yoo xam ne kenn du ko yëg kenn du ko ca mën a dimbale ba tey danañu xam ni Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaara lawoo la ko yóbbu woon ci kër buur bi mooy xam ni dana ko mën a dimbale dimbale itam ñi mu àndal ca kàttanu yàlla mi nga xam ni moo koy digal di ko tere danañu xam ni sëriñ bi itam bala moo mën a jariñ kenn njariñ lu mat sëkk faawu da koy jox boppam bu wér ngir jëmi yàlla subhaanahu wa taala ba tey xam na ni dimbale ku yurul mbooloo moo gën a yomb dimbale borom mbooloo wala alam ñëw ci nettali juróom fukk bi ak juróom benn sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo nee na dee leen nàmp si ndax man baroom njaboot laa ju bërim soow te duma muural xëy na moom muural mooy ñàkkum soow ci ni mu taxawe fii sama batt nag mooy xasida yi batt batt mooy ween ween wi mu wax ni ñu nàmp ko mooy xasida yi moo tax mu ne sama batt nag mooy xasida yi fi mu ne mbind day mel ni takkandeer ci jëmm boo doon jàng mbindu koo mës a gis benn yoon da ngay dem ba mujj say jëfiin ak say waxiin lépp mel ni ay jëfiinam ak ay waxiinam ci loolu ci la sëriñ bi demee ci alxuraan ba mel ni ku léppam see ci yàlla nga xam ni bu waxee yàlla mooy wax bu jëfee yàlla mooy jëf képp ku dul jàng xasiday sëriñ bi képp ku dul jàng xasiday sëriñ tuubaa xaada laho law maxtaar laho du mën a matal melo wi sëriñ bi bëgg ci ab taalubeem ak lu mu baax baax ku leen di jàng lu bari itam day gën di seey ci sëriñ bi ba mujj muy moom walaahu alam